ne ko laa taqulu lahu dalik non bul bu ko wax loolu ndax Maalik ibn Duxsun bi yonent moom fekke na Badar fekke na Badar fekke na Uhud en plus yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo moo ko seedeel ni kii duggam ci lislaam buur yàlla la laa ilaaha illallaah ji wax boo sori nag nekk naa féq dañuy gis ne mbir yu lool la mooy jataay yi waruñoo bàyyi noonu boroom xam-xam boo nee ci jataay euh, yu mel noonu am mooy ne da ngay jataay bi indiwaat nit ñi ne leen déedéet ndax wax ci sa mbokk lool jëw la te tamit day yàq diggante mu wan leen ne déedéet kooku melul ni nga foog li nga wax noonu déedéet loolu melul noonu waaye moom yàlla ak yonentam loolu mooy wane bokk na lañ ci mooy apparence apparence mooy ne mais le fait moom ñoom nee ndax liñ gis mooy ne moom ay penchant mag ay jubloo ma kii yëpp naa fekk yi nit mën naa baax di ànd ak ñoo xamante ne nii baaxuñu wala bari moom mën naa cee bañu gis ci ñoom seeni ñàkk a baax googu mais moom ci boppam loolu taxul ñu ne waa ji baaxul yonent bi alei satu salaam neen déedéet te waxoon na ci waa Badar lam waxoon Seydina Omar kan moo la xamal xanaa yëguloo ci benn riwaaye kan moo la xamal que buur yàlla xool na li nga xam ne mooy xolu ñi dem Badar ne leen def leen lu leen neex faqad xafartu lakum jéggal naa leen te moom mii ci waa Badar la te sori na naafiq kon yonent bi alayhi salaatu wa loolu moo xew kër Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu léegi fii nag dafa am masala bu bu doy waar en bu siiw bu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy ne waaw euh, nga ne ma kii nii di Itbaan ibn Maalik yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom da ko permettre mu bañ a ñëw mu bañ a dem ci seen jàkka ji julli ji mbooloo te lan te moom dani ankartu basar yi nekkul woon sax koo xam ne silmaxa dëgg la ak silmaxam àggul woon ci silmax waaye pourtant mu nangul ko loolu ba jullil ko këram ngir mu jàppe fu muy julli nga ne ma mais gisoon nañu fii ak silmax tarjuma benn silmaxa gisoon nañu ko de ma ne la kan la nga ne ma Amr ibn Umm Maktum wala Abdullah ibn Umm Maktum selon lamsaar ak ñi ci des ñii dañ koy woowee Amr ibn Umm Maktum ñii di ko woowee Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu ta'ala mais waaw moom tarjumaam ba nga ko fiy wax mais gisoon nañu këne dafa ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko man ki may ki nga xam ne ne ko day day am ay inondation te dafa am am na koo xam ne mu ne da am ay ay ay Madina dafa bari ay ndegmeent mooy ay animaux féroces te man sama kër chassin dafa sori ak jàkka ji sa jàkka ji wax ko li muy wax yépp te ki nga xam ne moo may tegtal man aw ma ku ma indil ndax ku may indi ndax ki may indi man laa yu laa imun yi kooku approprié wul ci man ki may tegtal ki may wommat ndax man naa bañatee ñëw jàkka yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko waaw muy dem mu ne woowal leen ma ko ñoowal ko mu ne ko atasma'un nida mu ne ko ndax yow da ngay dégg noddu gi di nga dégg noddu gi mu ne waaw mu ne ko kon laa ajidu laka ruxsa fàtti boo déggee noddu gi rek na nga ñëw ndax trouver la benn euh, li nga xamante ne mooy excuse wala ruxsa mooy loo xam ne dalay permettre nga bañ a ñëw ah, nga ne ma waaw waaw waaw léegi affaire boobu noonu yaa ma ko waxoon de xam nga man fàttew ma man je suis un bon élève yaa ma ko waxoon fàttew ma ko neew ma nag li nga wax daa contradictoire mais dama bëgg nga leeral na foofu dooma leeral loolu insha allah comme que yaa ngi noox ci aadaab yi ni ñuy waxee teggi ni waa dooma ko leeralal insha allah ndax affaire bi kat lënt na xad tashkala alay affaire bi kat lënt na nag ci man nan laay dajalee xadiisu koo xam ne selmaxa avéré la te nee sama kër dafa sori dafa Madina dafa bari ay ndegment teg ci ak ak ak kii suyul yi tamit waxoon na suyul yi ah mooy ne inondation yeeg yooyu ak man awma ku ma indi ndax ki may indi ko approprié wul ci man kon mooy aw yatam lay yor di def di débrouiller ak lëndëm yooyu nee ak lëndëm loolu lépp yonente mi alayhi salaatu salaam ko boo ndax atasma'u nidaa ndax bu ñu noddee di dégg mu ne waaw mu ne ko kon fa ajib na wuyu nodd goog na nga ñëw kii nii moom moom doon na ba sax fekke na Badar par contre champ de vision moo doon rétrécir te ba mu doon ñëw silmaxawul woon complètement ba muy ñëw ci yonente mi alayhi salaatu mu ñëw wax ko loolu yonente mi alayhi salaatu ne ko baax na mu ne man manatumaa dem ci seen jàkka jooju di jiite sama waay ñoom ndax maay seen imam ndax lim la wax sànq mais loolu lañ koy boole aha loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah pour tontu euh, mooy am nañ ci ay tontu yoo xam ne ñenn ñi dañu ne këne ñoom seen bos bii dañuy yox wax ya di dindi par benn di benn moo ci gën a yooyu am na ñu ko boole ne Itbaan Seydina Itbaan dafa tudd radiyallahu anhu moom dafa am yoo xam ne ñooy dox digganteem ak diggante jàkka waa ñoñam ñu ne loolu dafa nekk ngànt goo xam ne gu leer la gu feeñ la ndax loolu man ak loolu manu cee dem ci jàkka ji kanta ibn ummi maktuum radiyallahu anhu moom tuddul loolu moom daal li mu tudd mooy këne day def coono bu mag ngir agsi waaye loolu dangay xam ne loolu dëgërul lan moo tax loolu dëgërul ndax euh, euh, danga naan say naa itbaan radiyallahu anhu bu dee inondation inondation du du fasax bi inondation day jeex te malgré mooy inondation mooy inondation day jeex léeg-léeg mu fenn inondé après mu dem quelque jour wala sax ay quelque heures mu dem kon mu ne la malgré loolu mu daal di ko yonent mi salaam dal di koy permettre quand mu julli këram ba ñëw jullil ko foofu te neewu ko neewu ko nag sama julli fii nii am nga fi droit di julli seet inondation yee ngi am bu jeexee bu fi julli demal ca jàkka ja waxu ko loolu la loolu day wane ni loolu wa mooy dajale bu njëkk bii ne looloo la mooy ne dëgërul te tekki comme ni ko waxe sànq te gisoon ko ci tarjuma Seydina Abdullah ibn Ummi Maktum moom ci woppam radiyallahu anhu waxoon na ne innal madina kathiratul hawami wa siba këne Madina gii dafa bari li nga xam ne mooy ndeg ment yi ak yi nga xam ne ay jaan ak yu mel noonu yi lore te loolu moo place suyul yee kon loolu da gis ne boobu wax jooju que ne kii da ne euh, yi te kële waxu ko woon moom coono rek la waxoon loolu dajale boobu dëgëru mu am beneen ñu ne Euh, li tax ñu dàq yonent bi aleyhi salaatu wa salaam permettre Seydina Itbaan ibn Maalik mu julli këram kii nag Seydina Abdullah ibn Amr euh, ibn Amr ibn Mak ibn Ummi Maktum radiyallahu anhu mu ñëw moom julli si ci jàkka gi bu dee mu ngi fekk mu ngi dégg nodd gi ñu ne ndax loolu kër ibn Abdullah ibn Ummi Maktum dafa jege woon jàkkaay yonente bi alayhi dafa jege woon jàkk ji alors que Seydina Itbaan moom fi mu dëkk ak jàkkaay waa ñoñam di waa Bani Saalim ibn am Awf dafa sore dafa sori lool lool moo tax ñu daldi di bi alayhi salaatu wasallam permettre ko kële comme que dafa sore jàkk alors que kii sori jegewul waaye loolu it gis nga sànk rek bi may bi may bi may poser question bi tontu na bii da mooy daaneel ni lii loolu lan mooy wane ne lan mooy wane ci biir wax ji que wax ji dëgërul hmm? que ne yow boo nee këram lim jege mooy ndax danga naan lii wane ne dafa jege mooy ne da doon dégg nodd gi ndax yonent mi alayhi salaatu salaam da koo laaj atasma'un nidaa ndax da dégg nodd gi mu ne ko waaw mu ne ko tontu waaye loolu lañ naan la ñëw na ci benn ay riwaaye yoo xam ne ci yenn ci riwaaye yi boo xam ne dane sama kër chassin dafa sori loolu kay leer na wa moom nee na sama kër dafa sori kon ñu xam ne loolu euh, boole bii nii këne li tax mooy ne kii këram daa jege kële këram daa sori taxawul ndax Abdullah ibn Ummi Maktum ci boppam nee na sama kër dafa sori wax na ko leen subhaanahu wa ta'aala malgré ça mu ne ko ñëwul kon boobu dëgëru euh, coy wooyu jëlee mais ban la ñaara ngoog yu dem am ñeg yeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yu muy ñetteelu wax lan la ñuy def ñoom ñu def tarjeex mooy ne ñoom duñ jiima dajale comme ñëri xam nga ñaar yi wax yu ci kaw dañu doon jiima dajale ñeneen nañ ndax kii dafa tuddoon ne inondation alors que kii tudd ko woon ñeneen ñi ne moom noonoo du lool lan la woon mooy ne kii këram dafa jege woon alors que këy këram dafa sori woon jàkke ji ñaar ñe ñetteel wax bi ñoom ñu jéema ñu jéem a nag ba euh, def tarjiix mooy ne ah non affaire yi boole leen day jafe li ñu man daal mooy ñu ne kene xadiisu abdullah ibn umm man mansuux dañ koo nasaxal dañ koo abrogé amatul mooy ne acte boobu amoon na temps boobu noonu boo amoon mooy ne te lool c'était valable ci Seydina Itbaan ak selmaxaye ak képp koo xam ne dangaa nekk ci seen kaa cadre kene boo déggee noddu da ngay ñëw ñu ne nag xadiis boobu dañ koo nasaxal dañ koo abrogé ci xadiisu Itbaan ibn Maalik bi lool nag du affaire silmaxarin de mooy ngant yi ndax lan ndax ñu ne ndax gis nga ibnu ummi maktum benn waxuma la waxuma la ngànt yi mu wax yëpp xam nga wax naa la yëpp bari yi mu wax sama kër dafa du madina dafa bari ay jaan ak jiit ak ndegmeent awma ku ma teg ku may womat ak taw yeeg yooyu ñu ne yooyu bu ci nekk bu nekk ngànt la boo xam ne day tax nit ki ñëw jàkka day wàcc ci moom léegi euh, wax ji mooy lii ñuy dëgërul ndax bala ngaa des bala ngaa def tarjiix loolu loolu loolu ci wàllu usul bala nga ne damay nootal que lii moo gën a dëgër lële mooy il faut yow premièrement nga xam taarix bi mooy nga xam anam ban moo njëkk ñaari yow bala nga ne damay nootal mooy il faut nga xam ñaari xadiis yi wala ñaari événement yi ñëw ne bii day wane ne moo abrogé bële fokk nga xam ban moo ci njëkk ak ban moo ci mujj alors que xadiis yi benn wanuñu ci bu Seydina Itbaan bi Seydina Abdullah ibn Umm Maktum xamuñu ban moo jiitu kon nag mënoo tëb rek ne bii nii kon moo loolu benn la kon loolu bon day ngay gis ne affaire boobu kon taxawul ndax charte ba ba euh, euh, nas euh, ci ak nasxu bala nga ko def il faut nga xam taarix bi mooy ne par exemple yonent bi alayhi salaatu wa salaam du doon julli di féete baytul maqdis ginnaaw bi seize mois wala dix-sept mois yoo xam ne comme ni ñu koy gisee insha allah da doon julli di féete baytul maqdis mooy ginnaaw bi mu gàddaay yonent bi fële euh, war a mais Makka it noonu la doon def baytul maqdis la doon jiit la doon féete mais da doon taxaw xam ne kaaba gi day dox digganteem ak baytul maqdis léegi loolu mooy nga gis ni après ñu gis ne yonent mi alei satu salaam am aayab laqad nara taqalluba wajhika fi samaa fala nuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatra al masjid al haram suñu boroom wàcce aaya bu boo xam ne léegi daan ko léegi jublul Makka léegi bul jublooti Jérusalem bu boobaa lii mën nga ne walla lii mën nañ ci nasx ndax ci biir aaya bi moo ne yonent mi alei salatu da doon moom moom ci aaya bi fam doon féeti bëggoon a toxal xibla euh, moo taxoon mu doon xool ci asamaan si di xaar ndax wax yi dina wàcc ngir mu man koo changer loolu rek la def yu yàlla daal li ko ci kii moo tax yaa Aysa ne ko man man daal gisuma radiyallahu lu dul na yow sa borom yow yonent bi alei sa boroom daal yow say bëgg-bëgg rekk lay topp ci waxi <laughs> mu ne yow daal loo bëgg rek yàlla loolu lay def quoi <laughs> Allahu akbar xool rek mu daal di ci kii xam na lii la bëgg mu daal di changer xibla bi ne ko ndax lan mooy xibla bi dañ koo changer ndax bëggu bëggu yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar léegi kon euh, yooyu day leer ne lii na sax da ci am am na yeneen cas de figure yu bari exemple yu bari mais fii manoo bii moo jiitu ba nga naan kon dafa nasaxal bii léegi euh, am ñu ne këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li tax mu permettre Itbaan ibn Maalik mu julli këram bañatee dem ci jàkka ji te wax kii di Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu anil jamii kenn yaw del ñëw bu dee yaa ngi yaa ngi dégg nodd gi waaw del ñëw la ton wuyul ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax li tax mu def lool ndax Seydina Abdullah ibn Ummi Maktum moom dafa bëggoon ñaan dafa ñaanoon yonent ngir bañ a ñëw mais nag tout temps garde am fadilatu aljamaa voilà mooy ne Seydina Abdullah ibn Umm Maktum moom le fait mu doon ñaan mu bañ ñëw euh, jàkk euh, comme que dafa sore ak mooy mu des këram julli mais nag day am gëneelu ko julli woon ci jàkka looloo am ñu ne looloo tax yeneen yonent ma lay saatu saam ne ko nag bu dee lool la déedéet comme que yaa ngi dégg noddu gi ñëwal alors que kële Euh, moom du affaire ngëneel la doon wax kii ngëneelu am possibilité ba nga dem ci jàkka ji julli ci mbooloom jàkka ji ba pare garder ngëneel ngëneelam loolu la doon wax moo tax yeneen bi ma lay saar saar ne ko déedéet kon nag na nga wuyu alors que Itbaan ibn Malik radiyallahu loolu la wax te loolu insha ah, lu dëgër la mooy wax ji nii wax ju dëgër la insha allah ah, léegi kon tontu nañ tontu que kee ngir ngëneel la woon plus mu am gëneel li bopp mooy gëneelu ko julli ci jàkka ji ak tak bañ a ñëw yonent mi alei salatu salaam ne ko déedéet da ngay gis ne lii ta'wil la tamit ñëwal ndax yaa ngi dégg nodd gi waaw ñëwal alors naa Seydina Itbaan moom moom moom waxul woon ne ak ngëneel laay ut moo tax yonent mi alei salatu sax ndax moom li mu wax lépp ngànt la loolu ndax ngànt yi waxoon nañ ko fi insha allah dinañ ci gën a ñëw dañuy bañ affaire bi gën a tee gudd dinañ jël boo xam ne jataay boo xam ne insha allah foog naa nag bu dee sama mémoire baax na waxoon nañ ko bi ñuy wax ci lendemain wu Isra wal bu dee ne sama mémoire baax voilà waaye dafa li gën a mooy insha allah dinaa ko defar benn jour ngànt yi yii tax nit. Euh, julli julli euh, julli mbooloo noo ngànt loolu non non noo ñun ngànt yi defoon mooy ngànt yi tax doo julli ci waxtu mais ngànt yi tax doo julli mbooloo ndax julli mbooloo premièrement dafa am wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ndax farata la wala déet waa jumhuur xam nga fii da ngay gis ni mais ah yi day mel ni dañuy wane ne affaire bi ah julli mbooloo day mel ni farata la moo tax it bokk na ci li xanaa bi lay sukkandikoo ci xadiis yi que ne xadiis yi bu dee silmaxa bi lañu ñu naan yow Abdullah ibn Umm Maktum boo déggee ci ñëwal lool day wan ne kon farata la lool mooy ñoom xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom ak ci salaf yi eh, tamit ñoo xam ne dañu jàpp ne farata la nga julli ci mbooloo am ñoo xam ne nag dañu ne muy waa jumhur dañu ne non non du farata mais nag seen biir dañu du farata googu dafa am loo xamante ne nii dañ ci wuute comme li imaam Ash-Shafi'i rahimahullah moom dafa jàpp ne affaire bi affaire bi mooy li nga xamante ne nii euh, mooy ne fardu kifaaya la julli mbooloo fardu kifaaya la loolu la imaam Ash-Shafi'i rahimahullah wax euh, te loolu amaana nag mooy li gën dëgër mooy bu ko ñenn ñi defee day wàcc ñi ci des mais bu ñépp bàyyeendoo ci dëkk bi doo leen julleeti mbooloo boobaa day nekk li nga xam ne nag mooy bàkkaar lay doon dalil yi nag yu bari la yu entre xanbali yi ak waa jumhur ñu ne du farata euh, nga xam ne xanbali yi ñoom dañu comme xadiis yi nii dañ ci sukkandikoo lool yuy wane ak xadiis bi ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam naan bëggoon naa euh, mooy àddi Seydina Abu Hurayra bi wax kenn mu ñëw jiite ma dajale ay mat dem fekk ñi nga xam ne ñu taxawal julli xam julli man ma dem fekk ay nit ñoo xam ne duñu ñëw ma taal kii seen kaw ñu dul ñëw ci mbooloo mi ñoom loolu lañu bokk na seen dalil gën a rëy même waa jumbuur lañ leen ne noonu ndax yéen loolu noonu ci salaatul jumaa la woon comme niñ ko gisa woon gisoon nañ xadis bi nii bi ñu koy gis ci salaatul jumaa comme ndax xadis bi mu ngi ci saxiixay ni am na ci riwaay woon dafa leeral que ni da wax ci wàllu ñi dul ñëw jumaa loolu waa jumhur loolu lañ leen tontu am na tamit yeneen yoo xam ne day gën a guddal insha allah waa jumhur nag dañ leen ne ñoom seen ay yonent bi alei saatu salaam doon wax naa salaatul jamaa tafdulu salaatal fadl bi sab'in wa daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne julli mbooloo moo gën a bari moo ëpp yiw moo gën julli kenn ci euh, vingt-sept mu ngi ne loolu bu doon ne loolu day wane ne lu baax la ndax bu baaxul woon ndax dañoo bokk xadish euh, taraka xadish tarakata fil dañoo bokk ci lim ne moo gën ndax lu ñu gën lu ne lu baax la bu ma ne diw Moodu kat moo gën Isaa mooy Isaa baax na mais Moodu du koo gën mais bu ma nee Moodu daa baax Luc dafa bon voilà mais Moodoo gën Isaa loolu day wane ne Isaa baax na fii comme si pareil rek mooy ne bu doon baaxul ak ña nga xam ne dañu julli woon te seen reexaal yooyu mu ne ñëw gis ñu taxaw fële ca Mina masjidul Xayf mu ne toog ca mu ne leen lan moo tax. julliwoo julliwu ngeen ak nit ñi alastuma bi rajo bi muslimay ndax yéen nekk ngeen ay ñaari julli ñu ne ñun dañoo julli ci suñu kii ba pare suñu tànt yi mu ne bu ngeen jullee dee ci seen tànt yi te ngeen ñëw fekk ci jàkka ji wala ci mbooloo mi ngeen fekk julli julli leen ak ñoom u nekk naafila ci yéen en tout cas xadiis yu bari ñoom xanaa bi lay tamit dañuy tegtaloo ci xadiis bii ñu gis bu Abdullah ibn Umm Maktum bi que ne ko ñëwal bu dee ne kooku lañ loolu lay wane ne mbir yi farata la waaye insha allah al imaam Shafi'i wax mooy li gën a dëgër que gaadu farata comme ni nga xam ne moom la waa Hanbali yi wax ndax jumhur muy Hanafiye yi Shafi'i Maliki yi Shafi'i yi ñoom ñoo ne du farata loo xam ne lu war la obligatoire ku nekk ci góor ñi voilà ci góor ñi mu fekk ko waaye li nga xamante ne nii farata gi mu doon ci waa biir jumhur imaam Shafi'i ne. fardu kii la du fardu ay euh, alal kifaaya la bu ko ñenn ñi defee ndax dalil yëpp noonu ngay mën a boole yëpp wallahu taala alam léegi euh, loolu lu am solo la kon seydna Itbaan ibn Maalik radiyallahu taala anhu wa arda gis nañu xadiisam boobu nag wax nañ la ne biñ gis sànk bu gudd boobu moom mooy benn xadis boo xamante ne ni moom lañ soloo ci mu nekk ci saxi imaamul Buxaari ak saxi imaamu Muslim boo xam ne bu Seydina Itbaan ibn Maalikir radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag Seydina Itbaan radiyallahu taala anhu kon gis nañ ne da doon jiite waa ñoñam te silmaxa la woon kon mooy ne silmaxa mën naa jiite nit man na nekk imaam ratib man na jiite ay nit loolu euh, l'islam loolu lu comme mi nga xam ne noonu la nit ñi jàpp ne ñoom bu ñuy xool nit ñi ñoom li nga manqué la ñuy xool mais lislaam du xoole noonu l'islam buy xool yàlla buy xool jaamam yi en tant que jaam lay xoole mais du xool ndax kii damaa dogal mu am lu mu wàññeeku la déedéet loolu ñu bàyyi ñu xamul dara nul yi ñoom awaam yi ñooy xalaate noonu moo tax moom dafa ne woon koo xam ne imaam la woon wax nañ la ne moom fekke na lan ghazwatu badrin radiyallahu taala anhu wa arda euh, comme mu ngi bokkoon ci waa bani saalim moo leen doon jiite euh, am na nag ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa euh, moom la bokk defoon mbokk ñu defoon comme politique boobu muy ñuy gis insha allah boole bi nga xam ne moom la doon boole ñu jóge muhajiruna ansaar yi moom ak Seydina Omar loolu am nañu ko wax waaye moom muy génn àddina nag ci xilaafa Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhu fekk nag ku mage la woon ndax de woon na ba gisatul comme Mahmud ibn Rabi' bi muy jële xadiis bi ndax xadiis bi nee na bi ma ko waxee comme que dafa am loo xam ne le fait mu ne képp koo xamante ne nii buur yàlla xaraamal na safara tépp koo xam ne dane laa ilaha illa allah yabtaxi bihi wajh allah ku ne laa ilaha illa di ci sàkku euh, li nga xamante ne mooy euh, buur yàllay kese mu ne lool ndax bi mu ko waxee daa am ñu ko doon wax ne ko mais yow xoolaatal li ngay wax nee na ma demaat fekkaat Mahmoud ibn Rabi' ma no mu ne man ma dem Itbaan ibn Maalik fekk ko ca ay ñoñam ma fekk mu silmaxa nekk ko mage ma laaj ko laajaat ko xadis bi mu nettali ma ko comme ni nga xam ne noonu laa nettali woon ñooñu doon wax naa ma seetaatal sa xadis bi kon noonu la kiiwee ba ni mu génne àddina ci jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahuma wa mathwaahuma kon imaam ibn isxaaq rahimahullah mu ne kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu jullee foofu àjjuma ba pare kon itbaan ibn malik ak al abbaas ibn ubaada ibn nadla fi rijalin min bani saalim parmi ay góor ay kilifa ci waa bani saalim ibn awf ñu ñëw ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam desal ci ñun waaye am nañ nombre bi am nañ doole ji am nañ kàttan ji on est tellement armé on est te am nañu protection pour yow ba nga mën a des fii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen bàyyi leen sabilaha bàyyi leen xallu sabilaha puus leen yoonu géléem gi fa innaha ma'mura ndax géléem gi dañu ko digal dañu ko ci digal la ne euh, foofu la yem déedéet mu ne imaam ibn Ishaq ba léegi après nañ def taxriiju waxu imaam ibn Ishaq bi euh, wala ñu def ko léegi imaam al-Bayhaqi daal na koy solo ci ad-Dalaa'il naka noon Sa'id ibn Mansuur soloo na ko ci sunanam waaye mursal la ci moom ah, imaam ibn Kathir bi mu ko ëndee ci al-Bidaaya wa an-Nihaaya da ne haaza hadiisun gariib min haazal wajh lam yarwihi ahadun min ashaabi sunan mu moom imaam eh, eh, eh, al-Haafiz ibn Kathir mu lii de xadiis la boo xam ne bu tumuraanke la ci wàll wi kenn soloo ko ci waa sunan yi naka noon al uh, ajluni daal dina koy solo imaam al haythami tamit daal na koy tudd ci majma'u zawaid uh, mu ne bi mu ko waxee moom imaam al haythami bi mu ko solo mu ne rawaahu tabaraani mu ne imaam al tabaraani solo na ko fil awsat ci téereem boobu al awsat mu ne wa fiihi mu ngi nag ci càllal yi sadiq ibnu muusa wala siddiq ibn muusa qaala dahabi laysa bi xujja mu ne foofu kat siddiq ibn muusa ni ne ca càll bi imaam al-dahabi moom euh, moom moom mu ne moom mii euh, di imaam al-haythami dane moom moo fa ne waaye imaam al-dahabi moom dane siddiq ibn muusa boobu moom du përëw mooy du koo xam ne lañuy sukkandikoo ci ay wax foofu lay imaam ibn ishaq ne fantalaqat kon def nañ taxrij bi benn Euh, ñu continuer mu ne fantalaqat nee na génneemu war waa yonent bi alei salatu salaam avancé di dem xatta ida waazana daara banil bayaada ba ni muy agsee nag ci waa gaaru bani bayaada boo jógee Quba yéeg dangay romb waa banu Saalim ca ñoom Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu mu continuer après ci ngay romb ci waa banu bayaada ba mu fa àggee nag mu ne talaqaahu Ziyaad ibn Labiid fa la dajeeg moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Ziyaad di doomi Labiid moom rek mu ne wa Farwa ibn Amrin ak Farwa di doomi Amr fii rijaalin min Bani Bayaada ci mbooloo ci waa Banu Bayaada bi nga xamante ni fa qaaloo ñu ne ko nag yaa rasuulallah ee yow ndaw yàlla li halumma ilaynaa ñëwal ci ñun arrêteel yemal fii sa ñëw bi yemal fii desal ci ñun nga dëkk fi ñun ilal adadi wal udjati wal mana ñu ngi lay woo nga des ci ñun ñun ñi nga xam ne nag ilal adadi ci mbooloo wal uddati ak préparation waay waay waajal nañu de wal manaati tamit pare nañu ngir am nañ assez de protection ngir daal di lay protéger contre lépp loo xamante ne nii looy fitna la goo xam ne gu la nara dal moom pare nañ ngir daldi koy euh, nu mu tuddati défendre pare nañ ngir défendre léegi kon loolu lañu wax biñ ko waxee lool nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam imaam ibn mu ne qaala xallu sabilaha fa innaha ma'mura fa xallu sabilaha mu ne ñu mu ne leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen bu ci nekk nag da di wax wax yu njëkk am na ci yeneen riwaaye danaan leen di wax wax ju njëkk waxu njëkk sant leen ci liñ koy proposer waaye mu ne leen bàyyi leen puus leen yoonam ndax gëléem gi kat dañu ko digal fa inna ma'mura ci ndigal la ne fa xallu ñu puus sabilaha kon kan lañ gis fii koo xam ne dafaguñu woon tarjuma muy kan ci waa banu bayaada muy ziyaad ibn labid ak farwat ibn amr ñoom ñaar ñépp sax ku njëkk ki kon mooy ziyaad ibn labidin ibn Tha'labata ibn ibn Sinaan ibn Aamir al al-Bayaadi moom mu ngi tuddoon Ziyaad Ziyad moo doon turam ibn Labid di doomi ku ñuy wax Labid ibn Sa'laba Labid di doomi Sa'laba Sa'laba di doomi Sinaan Sinaan di doomi Aamir al-Ansaari al-Bayaadi bokkoon ci waa Banu Bayaada ci waa Lansaar moom nag Seydina Ziyad radiyallahu anhu imaam Muusaa ibn Uqba rahimahullah nee na na ko noon imaam ibn Saad rahmatullah alayhim nee nañu moom bi Ziyaad ibn labit bi fekke woon na bokk na ci ñi nga xam ne fekke woon nañ al aqaba muy aqaba yooyu bañ doon jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom waa Lamsaar ca Mina non seulement fekke na aqaba waaye fekke na Badr woowu goraana Ziyaad min ashaabi euh, min Euh, ashaabi rasulillah dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo fekke woon Badar euh, imaam al-Waaqidi rahimahullah nee na ziyaat bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujj gi moom la defoon mu ko doon bi mu ubbee dëkk yu bari moom la defoon mu ne newoon Hadramawt moo ko fa toogaloon nekk ca Yaman mu ne moom foofu la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon tegoon moom nag imaam ahmad ibn hanbal na ko noon imaam alxaakim ak imaam ibn maaja rahmatullah alayhima dañoo solo bu dee imaam ibn maaja rahimahullah dane xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba mu ne nettali nañu abu bakr di doomi abi shayba nekkoon seen sëriñ ñoom ba mu des euh, waa kutubu sitta abu bakr ibn abi mooy kutubu sitta mooy juróom benn téere xadiis yu mag yi muy saxi imaamul buxaari saxi imaam muslim sunanu abu daawud sunanu nasa'i non sunanu tirmidi sunanu nasa'i ak ibn maaja ñoom ñooñu ñoom ñépp seen sëriñ la ba mu des imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba bi rahimahullah da ngay gis seen sëriñ loolu ñoom ñépp ba mu des imaam at-Tirmidhi di Abu Isa Muhammad ibn Isa moom moom la doonuloon ndax ñi nekk seen sëriñ ñoom ñépp ñooñu bariwul ñoom euh, kii la euh, bon Muhammad ibn al-Ala voilà ak Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ak ñeneen ak ñeneen insha allah dinañ leen fi tuddati bari ah. ñooñu ñoo mu nekk ak ñooñu ñooñu ñi nga xam ne seeni sëriñ lañ ñoom ñépp am na ñeneen ay siis yu ci des ci ñi moom mii nag tuutee desoon mu bokk ci ñooñu waaye imaam an-Nasa euh, imaam at-Tirmidhi moo jëlul ci moom muy euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba imaam euh, kon Ibn Maaja mu ne mooy moom mii sëriñu imaam al-Bukhari la Abu Bakr ibn Abi Shayba sëriñu moom imaam Muslim imaam Muslim moom lu bari lay jële ci moom ku yër rek gis haddathana Muhammad Abu Bakr ibn Abi Shayba moom moom du jeex moom imaam an abu dawud an-nasa'i al ibn maaja ñoom ñépp ay taalibewu kii lañu di abu bakr ibn abi shayba kon imaam ibn maaja mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi shayba di abu bakr di doomi abi shayba qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu waki'un di waki' al kuufi bu shakawtu ilaa waki'in boobale sëriñu imaam al shaafi'i ñoom imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ja'ala al-jami' qaala mu ne haddathana nettali nañu al-A'mash bi al-A'mash Sulaymaan ibn Mihnooy ibn Mihraan al-Kaahili di imaam al-A'mash dëkkoon foofule moom it ca Iraaq an Saalim ibn Abil Ja'd mu jële ci Saalim ibn Abil Ja'd an Ziyaad ibn Labiid mu jële ci Seydina Ziyaad ibn Labiid radiyallahu taala anhu wa ardaa moom lan la nettali riwaaya bii nag Saalim ibn Abi Ja'd bii dajewul ak Seydina Ziyaad euh, comme ni nga xam noonu la imaam al-Haafiz ibn Hajar wax ci al-Isaaba mu ne wa Saalimun lam yalqa ziyaadan saalim dajewul ak ziyaadan mooy jëlewul ci moom kon dañuy gis ne am na rupture waaye mu ne am na shaahid ci yoo xam ne day ñëw di appuyer même hadith bi ñuy bëgg a wax nii boo xam ne imaam at-Tabaraani soloo na ko naka noonu imaam at-Tirmidhi naka noon boo demee ci imaam at-Tirmidhi ak imaam ad-Daarimi rahmatullah alayhim ñoom dam indi nañ fa hadith boo xam ne bu euh, Abu Darda boo xam ne day appuyer wax ji nga xamante ne nii moom la Ziyaad wax ndax foofu Abu Darda radiyallahu anhu dane bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee li muy wax nii Ziyaad da koo laaj léegi loolu wax mooy lan kon bu dee ci riwaaya imaam an al Qazwini mooy kii nu mu tudd Ibn Maaja rahmatullah alayhi mu ne an Ziyad kon an Salim ibn Abil Ja'd Salim Salim ibn Abil Ja'd mu ne kon an Ziyad mu jële ci kon an Ziyad kon dañuy gis ne du moom moo jële direct ci Ziyad radiyallahu anhu mu ne kon qaala Ziyad ne zakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallama mu ne yonent bi alayhi salaatu wa dafa mas a tudd mooy dañu mas a toog ak moom alayhi salaatu wassalaam mu daldi am lum mu tudd benn mbir am lu mu doon wax benn sujet bu mu doon wax am lu mu tudd fa qaala mu ne nag bi mu waxee loolu pare mu ne zaaka lii ma tudd de loolu loolu la leen joxoñ ko joxoñ ko sori inda mu ngi am li ma nettali nii da leen nettali am leen nettali ba pare ne loolu nag mu ngi xew loolu mu ngi xew jamono ji nga xam ne ci la xam-xam di naawe dem bar xam-xam ne men tey fees newatul ci dënn yi téere yi kenn jàngatul mu ne mooy jamono ji nga xam ne xam-xam awaani e, heure jamonoy zahabil ilmi jamono ji nga xam ne xam-xam danaan men teñ ne fees ne mees dem yoonam ñun moom xam-xam demul moom mais prémisse u demam mu ngi fi qultu nee na Ziyaad ba yonente mi alayhi salaatu salaam ne loolu mu ngi xew jamono ji nga xam ne ci la xam-xam di naawe nee na ma ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa kayfa yadhabu al-ilmu wa nahnu naqra'u al-qur'aana wa nuqri'uhu abnaa'anaa wa yuqri'uhu abnaa'unaa abnaa'ahum ilaa yawmi al-qiyaamah nee na nag man ziyaat man yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nañ ne xadiis bële bu eh, eh, bi jaar ci imaam Abi Darda moom boobu tam ne ci sunan eh, ak Tirmidhi rahimahullahu taala mais du moom rek du imaam at-Tirmidhi rek imaam at ak imaam ad-Daarimi boobu dane imaam at Abu Darda dane yonent ma alayhi salaatu salaam kunna ma rasulullah fa qaala haadaa awaanu yaxtalasu yax yuxtalasu al mu ne haadaa loolu fekk daal lu doon wax mu ne loo lii de awaanu yax yuxtalasu jamono joo xam ne day nëbbatu dootuñ ko gis al-'ilm xam-xam day day naax saay day day nëbbatu dootuñ ko gis nee fa qaala Abu Darda nee fa qaala lahu Ziyaad Ziyaad ne ko ibn Labidin al Ansaari di doomi Labid te bokk ci e, abu ci waa Ansaar naka noonu imaam Ubaadatu ibn Saamit bañ ko nettalee xadiis boobu dane sadaqa mooy Abu Darda wax na dëgg wa awwalu maa yurfa'u al-khushu' mu ne tamit yonent bi alayhi salaatu wa salaam teg ci wa awwalu maa yurfa'u al-khushu' ak jamono jooju jëkk mooy jëkk boo xam ne ci li yëkkati gaa yi dañ jàng kaamil bi yëpp du leen tiis du leen teg du leen benn xoson duñu ko am sans dars sans raqaa'iq tous la leen dul jariñ yurfa'ul xoson dal nañu yàlla bañ a boole nag ci cadre yooyu quoi te musal ci jullit ñi kon mu ne euh, léegi Ziyad kon ne ko mais yonentu mi alayhi salaatu wa ma ne ko yow ndaw yàlla li mais naka la xam-xam di demee wa nahnu te ñun naqra'ul qur'ana dañuy jàng alxuraan gis nga ñoom lan lañ tuddoon xam-xam alxuraan ndax mooy ndayu xam-xam yi ndayu xam-xam yépp mu ngi ci alxuraan mooy alxuraan amul benn xam-xam buy taxaw boo xam ne amul source ci alxuraan moo tax ñoom lool lañ buñ doon wax aalim ñoom ñoom aalimul quraan moo tax ak xadiis rasulillah kook lañ doon alayhi salaatu wasalaam ndax xam nañ ne ku xam loolu yi ci des yépp ubbee ci yaw waaw wak ba kon mu ne ko man ma ne ko yow ndaw yàlla ya rasulallah wa kayfa yadhabu al-ilmu mais naka la xam-xam di demee te ñun dañuy jàngal alxuraan wa nuqri'uhu ñu koy jàngal abna ana suñu doom yi wa yuqri'uhu mu koy jàngal abnaa unaa suñu doom yi abnaahum seen doom yi ainsi de suite ñuy continuer ku ñëw génération bu ñëw rek di ko jàngal ñi ci des ilaa yawmal qiyaama ba yawmal qiyaam di taxaw kon naka la xam-xam di demee qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko sakilatka ummuka ziyaadu in kuntu la araaka min afqahi rajulin bil madinati awalaysa haadihi alyahuudu wannasaara yaqra'uuna altawraata wal injiil laa ya'maluuna bi shay'in mimma fiihima nee na yonent bi alayhi salaatu wa ne ko sakilatka ummuka yaa zi eh, ummuka ziyaadu ne ko yow daal cim rek ziyaad mooy tekkiwul ne ko yal mooy ci ci littéralement mooy yal la sa yaay ñàkk rek yow ziyaad yi mooy koo amal benn affinité nga koy waxal tekkiwul ne à la lettre nga ko ñaanal mais day wane ni ko bëggee ak niñ ko jegee xam nga lu mel nii la waxoon say naa Mu'aaz sakilatka ummuka yaa Mu'aaz mooy bi koy wax naan ko euh, kuffa alayka hada ne ko nag téyel ma sa sa làmmiñ wi fexeel nga fegal ko sa bopp kuffa alayka hada mu ne ko afa naxudu bi ma natakallamu bi bi ndax yàlla dañuy jàpp di ñu di ñu nu mu tudde di ñu xisaab di ñu euh, euh, euh, ñu rendre compte ci li nga xam ne moom la suñu làmmiñ ñuy wax mu ne ko sakki lakk ummuka yaa Mu'aaz ni ko yàlla na la sa yaay ñàkk rek mooy cim yow Mu'aaz yow loolu noo def ba xamoo nem làmmiñ li ngay wax sa làmmiñ mën na laa dugal guta goo xamante ne ne dootoo ko génn ndungu siin goo xam ne dañuy damm caabi ja sakilat ko ummu ko mooy waxin la mooy cim comme ñoo ne cim rek yow ak ñeewant mun na ko yow daal ziyaat in kunta man de yonent ma lay saab gisoon naa ne gis naa ne yow min afqay rajulin bil madina jàppoon naa ne gisoon naa ne yow bokk nga ci ñi gën a dégg fiqh ci madina li nag tekkiwul ne léegi déggatoo da bëgg a wax rek yow fi nga tollu ci sa xam-xam allahu akbar kaana ziyad min afqahi rijaalil madina allahu akbar bokkoon na ci ñi nga gën a dégg fiqh ci ci waa madina radi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne in la araak nekkoon naa gisoon man jàppoon naa ne yow min af bokk nga ci ñu gën a dégg tekkiwul ne ko yow kon léegi bokkatoo ci ñoom mooy fi nga tollu ni mu kawee nan nga def ba xamoo ne xam-xam day naaw <laughs> mu ne ko awalaysa haadihi yow léegi nag mooy ne gis nga euh, méthode mooy ginnaaw gi dangay ngay leeral say wax mais di wax wax yoo xam ne kenn du ci xam dara ñu naan yée moom nag ku kawe la déedéet kooku day wane ne rek royul yonent mi alayhi salaatu ni mu ware ndax yonent mi alayhi salaatu ay waxam dañ ko doon xam mais yow yoo xam ne ñu naan moom nag ay xawam dafa la ay waxam tout le temps day laaj dégg-dégg tout le temps tout le temps mais saa yi loolu nag bon taxul ñuy wax tamit kon mu ne ko euh, mu koy leeral nag lan moo lan moo lu leer loo xam ne moom dund na ko gis na ko luy wane ne xam-xam day naan mu ne ko awalaysa haalihil yahud ndax ndax xanaa du yahud yi yahud yi Medina yi xam nga leen yahud yi wan nasaara ak nasaraan yi chrétiens yi du gis nga chrétiens yi yahud yahud yi chrétiens yi yaqra'una tawraat dañu jàng tawraat wal injiil ak injiil laa ya'maluuna bi shay'in mimmaa fiihimaa te defuñu tus ci li nekk ci li nga xam ne moo nekk ci tawraat ak injil l'évangile ak tooraa bi mais dañ cee def dara mooy bu bu normal bien ah, waxuma seen yi false yu ñu yor mais jamono yi am na yu desoon yoo xam ne yu wér la comme ni ñuy gise ci Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala bu yàggagul léegi rek bu yàggagul pas suba pas ginnaaw suba mais mën na nekk ñetteelu jotaay bii di ñëw wala rek bii di ñëw insha allah kon mu ne ko xanaa gisoo ndax yow gisoo yahuud yi chrétiens yi lu ñu ngi liir alxuraan ñu ngi liir injiil ak yooyu di ko jàngale dañ ko doon jàngal ba léegi da ngay gis eh, eh, kii eh, nu mu tudd rabbinaa yeeg yooyu seen kii nu mu tudd seen école rabbi rabbi nu mu koy woote école religieuse yi yoo xam ne dañ fay jàngale nee dañuy jàng tawraat dañuy jàng tawraat dañuy jàng ñuy chrétien dañuy jàng gisoo ñuy jànguloo te malgré ñu koy jàng laa ya'maluuna bi shay'in min ma defuñu tus ci li nekk biir kon xam nga kon yonent mi alayhi salaam wax nañu mooy ne euh, loolu mooy jamono ji nga xam ne ci la alxuraan di naawe xam-xam di nëbbatoo tekkiwul ne dootoo gis téere tekkiwul na téere yi dañ leen di lakk bu boobaa dañuy naaw réer ñuy seet xamatuñ fuñ féete déedéet waxu la loolu ah ah, ah lim la mooy lépp ngi fi léegi sax lañ gën a am accès ci yooyu mais kan moo fi jógee ci benn dëkk dem feneen di xool benn téere ndax benn téere amatul wala ku ko def dalaa neex walla yow dangaa déconnecté ndax boo toogee sa sa néeg man nga faa toog doo génn yor bibliothèque bu gën a riche bibliothèque yi nekk biir Dakar yépp ci wàllu diine sa biir ordinateur nga war ko sa tablette def ko sa poche wala sa téléphone iPhone walla yooyu wiki wiko yooyu nga def ci lépp daxañ ko sa poche téere yi ne fi nga yor Sahih Imaamul Bukhari Sahih Imaam Muslim yor Shara yi yor mu way yor lépp yor jaamiu Tirmidi jaamiu Tirmidi yor affaire yi tafsir yi lépp nga yor ko lépp ñu fi pourtant rek mais dañ koo liirul sax wala bu ñëwee ba koy liir jëfewuñ ni ci biir moo tax mu ne xanaa gisoo ne chrétiens yi juifs yi ñoom du dañuy liir seen injil ak seen tawraat mais te walaa yaamalu na te jëfuñu laa ya'maluna bi shay'in defuñ tus mimma fiimaa kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wasallam di wax moo tekki ci biir waxam la leerale lan mooy jamono jooju la xam-xam di naawe alxuraan a fi ah. alxuraan a ngi fi alxuraan ji defaroon di tàggatoon defar yar Seydina Abu Bakr mais moo lañ yoroon ma ne moom laay téye sama loxo bii même bi la dara fi fifteen deñu ci alxuraan bi defaroon Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moom lañ téye ba muy wéet naan itfat ittaqillaha yaa Omar ittaqillaha ya Omar aw la yu'adhibannaka Allah wat naa ne wallahi la tattaqiyanna Allah aw la yu'adhibannaka Allah maa ngi waat ne yow yow bunayal xataab yow doomu xataab su ndaw si di wax boppa la tattaqiyanna allah waat naa ne di nga ragal yàlla wala buur yàlla dina la mbugal ak koo man di doon xoolu ci yooyu yàlla amul frère ak sœur ak yooyu ah déedéet dalay mbugal même bu dee yaay Umar boo ko jaamul boo ko ragalu mais même alxuraan boobu moom lañu yor gi é moom lañu ornee suñu oto yeeg bibliothèque yeeg suñu arbre suñu kii yeeg kii maison yeeg yooyu jàkke yi moom nañ yor yor ko ci suñu téléphone yeeg suñu paay iPad yeeg suñu yooyu di mais est-ce que dañoo jariñ ni doon jariñe jariñuñu comme ni mu leen doon jariñe ma ne alxuraan bi tàggat Seydina Usmaan radiyallahu anhu ba mu mën a jël arme bu lumbaal lu koy préparer mais <laughs> moom lañu yor ba léegi mais alxuraan bi tàggatoon asadullahi alxaalib ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mais moom lañ yor ba léegi di allahu akbar moom mi ko defaroon tàggat ko ba yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne la ontiyanna raayata gadan rajulan yuhibbu allah wa rasulahu wa yuhibbuhu allah wa rasuluhu waat naa ne déwén dinaa suba dinaa jox drapeau bi góor goo xam ne dafa sopp yàlla sopp yonentam alayhi salaatu wassalaam yàlla ak yonentam daal di koy sopp alayhi salaatu wassalaam mais kooku li ko defaroon mooy alxuraan ji fifteen jógu ci mais est-ce que ni nga ko jariñoon la fi jariñ kenn ku nekk ci ñun amuk ah, moo tax yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne mais dañ koy jàng juif chrétien yi loolu yemul ci ñun ci ñooma ah, ñu ni dañ koy jàng am na ci ñun ñoo xam ne laa ya'maluuna bi shay'in mimma fil qur'aan bari na ci ñun ñoo xam ne jëfuñ tus ci li ne ci alxuraan dara yàkkamti nañ sax ñu ne lii ci alxuraan na koy digle bañ fule ko bule ko fule voilà defuñ tus ci mbir yi wa qaala rasuulu yaa rabbi inna qawmi ittaxaduu haadha al qur'aana ñoo ñan la haadha al qur'aana mooy mooy chrétien yi yowmal qiyaam borom bi ne wa qaala sama ndaw bi di yonente mi alei salatu wasalaam keroogee dina ne yaa rabbi yow sama borom inna dëgg-dëgg qawmiya sama ñoñ ñii di sama communauté sama xeet ittaxadu mooy ñu bari ci dañoo jàpp ci sama alxuraan bi dañ koo gàddaay alxuraan lay wax ñëpp loolu mooy jamono ji nga xam ne al xam-xam day naaw xoolal léegi rek masala yi nga xam ne ñoo gën capital mais lacune yi dafay bari julli lacune yi neen loo xam ne moom amul boroom xam-xam moom ñépp ko war a xam nen lañ koy defe waxuñu la ndax lii faratalaam sunna la loolu moom loolu ci li gën dëgër loolu loolu ku ko ku julli nga xamoo loolu yàqul sa julli mais bu sa julli amee problème nga war koo réparer defar ko loolu moom dañ koo war xam ndax yonent mi alayhi salaatu salaam nit ñi dañ doon ñëw julli waa ji ñëwoon di laaj naka lay jullee ak yi heure mu ne ko des fi julli ñu ñu mu jullee ñu wañ ko kii après mu laajte ne ana ki doon laajte ñu ne ko mu ngi mu ne ko kii nga mu ne ko loolu mbir yi la waa ji de mooy kii yi heure yi julli ñuy jullee mu ay sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen gise may julli ku jullee noonu baax na mais bu amee problème danga ko war a xam yooyu làkk yu ñuy neen te pourtant lépp a ngi ci téere ndax laa yaamaluuna da ñun moom problème bi xamal ba dañ koo liirul sax defuñ ko dara azaka mais ngan dum guuf ci xam dara bàyyiwul dangay ñu bari jàpp ne xam nañ xamuñ ci dara koor moom nañu xiifal dem yoo xam ne yu capital fondement di yi nga xam ne farata yi sax gan di lacune lañ ci am te pourtant tout est écrit noir sur blanc ba pare mais ya ah, subhaanallah kon noonu la xam-xam di naawe tekkiwul ne exemplaire u Coran dootul am kenn dootu ko gis du loolu wax ah. mu ngi fi waaye nag yal nañu yàlla bañ a boole ci ñi mu doon wax masalul ladina xummilu tawraat summa lam yaxmiluha ka masalil ximaari yaxmilu asfaara bi sa masalul qawmi alladina kaddabu bi ayati llah waaye ka masal mel ni gaa yi nga xam ne rek xummilu dañ leen a yenoon jox leen ak tawraat ne leen jëfe leen li ci nekk muy juif yi summa lam yaxmiluha ñu bañ koo yenu bañ a def li ci nekk na ñoom li li seen bakkan li neex seen bakkan lañuy def mu ne ñooñ ka ximaari kooku ñoom dañuy mel ni ay mbaam sëf yoo xam ne mbaam yoo xam dañuy yenu pourtant ay téere yu valeureux wala ay yoo xam ne yu gànjal téere yu gànjaru te am solo te valeur te bari njariñ waaye teewu ko moom mu réer pourtant li koy jigéen ci kaw téere yi muy réer na dugg ci màndik mi ba gaynde yi daal di koy fàdd te pourtant ci biir téere yi am na fa carte bu naan ko fii nii fa nga jëm ne màndik ma la teggeel mais da koo xool sax bi sa ak a misaalum ñi nga xam ne dañoo weddi aayaay borom bi yàlla bu ñu yàlla boole ci ñoom yemul woon ci ñun de moo tax waxaamilul xadiisi bi ixtisaari an fahmihi kamasalil ximaari imaam as-Suyuuti raximahullah ne xadiis gis nga aaya boobu loolu mu yemul ci ñooma ah. ummaay yonent mi alayhi salaatu wasalaam bii am na fi mu ne xoolal bu dee dañoo ñëw ci wàllu xadiis waxaamilul xadiisi bi ixtisaari waaye ji nga xam ne moom dafa yenu xadis mooy dafa mokkal xadis noonu rek yem ci biir tisaari yem ci loolu wiir naam wérul li ci biir atte yi sama yoon new ci yooyu man daal naa ko mokkal rek nekk ab wala cassette boo xam ne bu ma dugalee ma ne commencé loolu rek mu ne képp koo xam ne noonu nga mel wa xaamilul xadiisi bi ixtisaari an fahmihi ne moom moom jarul ma koy comprendre man daal ilmu riwaaya ak diraaya man duma leen boole yooyu sama yoon na wu ci mokkal naa walla mokkal naa xadiis lan la xadiis yi tekki sama yoon na wu ci mu ne e kooku ka masalil ximaari mu ngi mel ni mbaam lay néew Allahu akbar wax ji rëyu na moom la alxuraan wax di kooku kamatalil ximaari moo tax wax yi naan ay alxuraan kenn mënu koo firi wala bu ko kenn firi loolu wax ju yàqu la kan moo la ko wax kan kan nañ la siteel wax ju wér jële ko ci kenn nitub yàlla wo boroom xam-xam bu wax loolu amul te la koy wax kat moom day teg day firib aaye ngir ne looloo tax alxuraan kenn du ko firi c'est contradictoire ñun gars yi xaw ma logique boo wax sax ndax la ndax yàlla moo ne wama ya'lamu ta'wilahu illa allah buur yàlla rek xam ni muy teg mais yow nga indil ma aaya di ko jéem a firi ak sa firi bu bon ba pare ne ma léegi yow kon loolu day wane ne alxuraan kenn xamu ko kenn waru koo firi yow loo def dangaa firi du nga ba pare ne bu kenn firi loolu mooy bëgguma koo jëfe kon gis nga c'est grave moo tax mu ne Labid ne ko sakilat ka ummuka Ziyaadu Ziyaad ibn Labid cim yow Ziyaad ak sa xam-xam fi nga toll ba nga xam ne man mii jàpp naa ne jàppoon naa te yonent mi alayhi salaam abi jàppoon naa nekkul ay fooga moom xam na ne kii boroom xam-xam la waaye le fait que xamul lii ci noonu la koy wax que bokk nga ci ñi min afqahi bokk ci ñi gën a dégg fiqh rajulin bil madina ci ba biir madina mais biir madina mooy la muhajiruna ak lamsaar yi bokk na ci ñi gënoon a am xam-xam mun na ko awalay sa ndax gisoo yow dégg nasaraan yi di jàng du doñu jàngale tawraat ak linjiil mais dañ cee jëf dara kon kooku mooy seydna Labiid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ki ci tegu nag imaam ibn Isaaq mu ne ñu kon bi yonent bi alayhi salaatu salaam di gëléem gi agsi mu ngi ci kaw gëléem gi agsi daa ci hatta ila zawat daara bani bayaada waa kër waa banu bayaada mu ne mu dajeeg talaqaahu Ziyaad ibn Labiid ci la dajeeg moom Ziyaad di doomi Labiid wa Farwat ibn Amr ak Farwa ibn Amr de Farwa ibn Amr moom dañoo war a def tarjumaam walla dañoo war a bàyyi bu bii di ñëw euh, walla nañ ko def léegi ndax moom tarjumaam bariwul moom mu ngi tuddoon Farwa Farwa la tuddoon ibn Amrin di doomi Amr ibn Wadqa Amr boobu di doomi Wadqa ibn Ubayd Wadqa di doomi Ubayd ibn Amir Ubayd wa di Amir boobu di doomi Bayaada gis nga tribu bi ñoom mooy waa Banu Bayaada mooy seen maam al ansaar al Bayaadi di kojug lansaar di doo kojug waa Bayaada imaam Ibn Hibbaan rahimahullah nee na moom mi di farwa ibn amr al bayaadi al ansaari al bayaadi radiyallahu anhu fekke na badar waaye fekke na tamit al aqaba mooy fekke na badar fekke na aqaba bu mujj boobu noonu ñu daje woon a yonent bi aleyhi salaatu ca Mina eh, allahu akbar kon bokkoon na ci ñu fekkoon badar imaam al ibn abdul bar raximahullah mu ne yonent bi moom la mbokkale woon ak abdullah ibn maxmara ibn maxrama radiallahu taala anhuma am na nag ñu ne euh, comme ni ko imaam ibn razaq daal di solo ci musannafam jëla ko ci seydna jaabir ibn abdullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa nekkoon na doon yónni ki nga xamante ne benn góor ci waa lamsaar bokk ci waa banu bayaada buñ doon wax farwatin amr mu nekk koo xam ne fa yurax fa yarxusu tamran mu doon euh, euh, tamra ahlil madina mooy gisoon nañ ko bi ñuy gis euh, abdullah abdullah abdullah nakati euh, ci jayshul umara euh, seydina kii la woon mooy bi ñu doon dem Mu'ta Jaafar euh, subhaanallah ki yaay Xadiija mayoon yonent bi alayhi salaatu salaam maa ngi fàtte tur mooy ki ñett ñetteel ku dugg ci lislaam ci waxu imaam ibn Isxaaq allahu akbar Zayd ibn Haarisa voilà trou de mémoire yàlla <laughs> noonu jàpp tous ñun nit si lañ dul jàpp <laughs> yàlla dimbali xo voilà Zayd ibn euh, Zayd ibn Haarisa <laughs> fàtte naa tur bi Zayd ibn Haarisa euh, moom ak xam ak kii nu tudd Jaafar ibn Abi Taalib ak Abdallah ibn Rawaha voilà Abdallah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala bañ koy gis doon def tarjumaam gisoon nañu te euh, ne moom yonent ma lay saab saab ubbee Xaybar moom la doon yónnee muy def alxars mooy dem à peu li nga xam ne moo nekk ci kaw euh, fruit yu tàndarma yi bu ñuy day xool garabu tàndarma yi kenn du ko huit mais day xool rek à peu ñaata kilo la war a def wala ñaata cent wala ñaata en ñaata la def après mu kii te bu ko defee du ñu jóg Seydina Jaabir mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam da doon yónni kenn benn góor ci lansaar yi bokk ci waa Banu Bayaada bu ñu naan Farwa ibn Amr mooy Farwa bi mu koy defar loolu ci tàndarmaay waa ahlu Madina mu ñëwee à peu day ñëw tey bu ko defee nag bu ko defee bu ñu kiiwee bu ñëwee mooy day à peu près mbir mi summa daraba ba'daha ala ba'din ala ma yara fiha fala yuxti u doon woon juum bu ñu tegee lépp li mu à peu près bu ñu wittee affaire yi ba teg moog li mu waxoon ne lii la comme day ñëw xool garab gi ne garab gi 10 kilos la tàndarma yi ci nekk yépp boo leen boole 10 kilos ñu dagg yépp teg ci balance mu nekk 10 kilos moom yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon yónni mu koy defal waa tooli waa eh, ahli madina yi moom mi di na eh, Farwa ibn Amr radiyallahu taala anhu moom eh, dund na ba ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam am nañu ne àndoon na ak yeneen seydna ali radiallahu anhu ba mu demee iraq radiallahu taala anhu wa arda moom nag tarjumam guddul euh, loolu mooy tarjuma moom seydna farwa radiallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu kon xam naa tey dañuy yem noonu muy kon gis nañ ne yonent mi alayhi salaatu àgg na julli na àjjuma ba pare waa Bani Saalim ibn Awf Itbaan ibn Maalik al-Abbaas ibn Ubaada ibn Nadda nee nañ ko desal fii am nañu kàttan géej mbooloo mi ngir protéger la desal fii mu ne leen bàyyi leen xallu sabilaha fa innaha ndax moom ma'muura mu daldi dem ba mu àggee ci waa banu bayaada Ziyaad ibn Labid ak Farwat ibn Amr ci parmi ta dóor ci ay góor yu nekk waa banu bayaada ñu daldi koy wax la même chose ñu yee waxoon mu ne leen xallu sabilaha fa inna ma'mura fa xallu sabilaha ginnaaw gi nag ndax foofu la yem kon mu continuer ñan ñoo ci tegu ak fan la jëm